wa anhu radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam awwalu zumratin yadxuluuna aljannata ala suuratil qamari laylatal badri ala surati alqamari laylat albadri thumma alladina yaloonahum ala ashaddi kawkabin durriyin fi lsamai idaa laa yabuuluun wala yataghawwatuun wala yatfuluun wala yamtaxituun amshaatuhum aldahabu wa rashhuhum almisk wa majaamiruhum al-alwa u'uudu at-tiib azwaajuhum al-huuru al-'ayn alaa xalqi rajulin waahidin alaa suurati abiihim aadama alayhi salaatu wa salaam sittuuna ziraa'an fi as-samaa' muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin lil Buxaari wa Muslim rahmatullahi alayhimaa aaniyatuhum fiihaa dahab wa rashhuhumul misk wa likulli waahidin minhum zawjatan yuraa muxxu suuqihimaa min waraa'il lahmi minal husni laa ixtilaafa baynahum wa laa tabaaghud qulubuhum qulubuhum qalbu wahid qulubuhum qalbu wahid qulubuhum qalbu wahid yusabbihuna allaha bukratan wa ashiyan qawluhu ala xalqi rajul rawahu ba'duhum bi fathil xaa'i wa iskaanil laam wa ba'duhum bi dammihimaa wa kilaahumaa saxiix kon al imaamu al-xaafiz an-Nawawi rahimahullaahu ta'aalaa rahmatan waasi'a mu ñëwaat ak ñun ci sunu buntu bi di wax quluubuhum qalbun waahid quluubuhum qalbun waahid voilà quluubuhum qalbun waahid ala tabaxuda qulubuhum qalbun waaxid ak qalbu waaxidin ah, qalbun waaxid voilà ah, ah, walillahi alhamdu wal minna kon mu ñëwaat ak ñun ci suñu chapitre trois cent soixante euh, hmm, euh, soixante-douze waaye am na it qalbu waahid am na ñaari am na am na qalbun waahid qulubuhum qalbu waahid qulubuhum tamit qalbun waahid waaw ñaari yooyu tamit am na waaw comme ni ñu ko jànge loolu it am na waaw daanaka euh, mu ëpp sax ñoom dañ ñoom dañ ko def idaafa waaw mooy euh, qalbu waahid comme l'imam al-hafiz Hajar ne euh, fi riwayat al akthar bil idafa dañ ne qalbu wahid al mustamli rahmatullah alayhi kanta moom moo ne qalbun wahid bi tanwin voilà wallahu ta'ala a'lamu bis sawab ñaari mën na nekk qulubuhum qalbun wahid ak qulubuhum qalbu wahidin hmm? walillahi alhamdu wal minna yusabbihuna allaha bukratan wa ashiya kon suñu chapitre bi di dernier bi eh, ñu ngi ci woon di wax ci baabu bayaani ma aada allah taala lil mu'minina fil janna mooy suñu garab gu mujj ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al jinaan al ula ma'waahum wa maskanahum amin gisoon ñu génnoon hadith mille quatre-vingt-un mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala allahu ta'ala a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar walillahi alhamdu wal minna ah, tey nag ñu war a gis te ci yooyu nga xam ne masula rot maa laa aynun ra'at borom bi de booy boppam <laughs> da di wan boppam loolu moom euh, bët fii ci kaw suuf non waaw <laughs> ah, wa i'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu dañu yonent bi alay saa saa baxoon xam leen ne du ngeen gis mukk mukk mukk mukk lan fekk faatu ngeen seen boroom bu ngeen ko gis mukk te bokk na nag yawmal qiyaam waa ajjana bi leen boroom bi di xéewale mooy an nazra ila wajhihil karim jahalana allahu minhum mooy man leen ñu gis nag borom bi tabaraka wa loolu moom <laughs> bët dëggoo ma sa gis loolu xatta borom xam-xam yi dañuy wute ndax ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam fii ci naa gis boroom bi wala de waaw mooy Isra wal Mi'raj ba mu demee est ce que gis na borom beeg gisu ko loolu dañ see wute waxoon nañ la ko mel ñoom Seydina Abu Zar ñoom Seydina Sayyidatu Aisha radiyallahu dañoo jàpp ne bi ak ñaan ak ñoom Seydina Mawlana Ibn Abbas ak ñaan ak moom radiyallahu anil jami' ne moom gis na ko waaw mooy kenn kese lañu la la la la la xeet wi di wute ndax gis na borom bi mu déet mooy sangam mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam te du ijmaa du consensus que ne gis na ko waaw alayhi salaatu wassalaam moo tax li gën neex wa wala wala ay ma la ay rek waaye yow bët nan la gën a nes ma si loolu gis borom bi te moo tax lépp lépp lu nit ñi mën a bànneexoo àjjana bi ci gën a féete kaw moom mooy an nadra ila wajhihil karim ya wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira allah moo waa ahlu sunna amuñ ci wute mubtadi'a yeeg xeet yooyu moom ñoom ñoo ci eh, am luñ ci indi ay naan noono nangam ak nangam wal iyaadu billah waaw alquran ne wujuhun yawma idin am nay xar kanam bu keroogee day xool jëme ila rabbiha jëme ca boroomam day nadira nadira day leer nañ waaw di xool jëme ila rabbiha ci boroomam naadira lay xool allahu akbar kon mu ngi noonu walillahi alhamdu wal minna laa yudrikul absar wa huwa yudrikul absar loolu waxul loolu mooy buñ koy xool borom bi du lu ñuy peeg du ku ñuy peeg waaw dinañ ko gis waaye duñ ko peeg de waaw dinañ gis fii ci yonent bari saa saa bi muy wax ne di ngeen gis seen borom te kenn du ngeen xëccoo puus leen comme ni ngeen di xoo gisee weer wi waaw loolu mooy lan lan la def tashbih ak weer wi mooy du ngeen xëccoo puusal ma xool puusal ma gis waaw mais tekkiwul na ni ngay gisa weer wi teg ko nga gis da ngay xool weer wi gis ko ni mu ni mu roowe bu dee badr la badru yadin bu weer bu weer wu mat walla sax euh, hilaal bi buy door a génn nit ñi quelques jour après xam nga kenn du ñëw di xool naan ay eh, puus leen ma xool ku nekk sa ku nekk ak fa nga nekk ngay nekk kii mën na nekk néegam bu dee joxe ne ci biti mu xool gis kee nekk biir këram bu dee amul toit mu xool gis ki foo man di nekk amul fenn foo xam ne weer weeg jant mi nit ñi dañ naan puus leen ay eh, puusal fii di raj raj loo no borom bi nag yonent bari saa saa loolu la ñu ne duñ ci raj duñu raj loo ngir di ko gis waaye nag du ko ñuy peeg laa yudrikul absar bët yi manuñ koo peeg de waaye huwa tama borom bi yudriku mooy peeg al absar bëti ak borom bëti kon loolu walillahi alhamdu wal kenn lañu boroom bi def ñi nga xam ne ñooy gëm waxu yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne moo tukkee ci boromam te mu may ñoo ñun ñu bokk ci ñi nga xamante ne nii ah mooy bés boobee ajjana dañuy bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañuy xool waxoon nan la alal araa'iki yanzurun mooy nekk seen yàlla lay la di xool di xool li leen yàlla xéewala di xool waa safara waaye di xool ci wajhu Allah al-karim Ah, ja'alana allahu minhum amin kon gisoon nañu xadis boobu tey ñu war a jël xadis bi nga xam ne ba léegi ci moom la ko jëlee ah, muy sayyidina mawlana al-hafiz al-yamani ad-dawsi rahi radiyallahu anhu muy xadis mille huit di wax ba léegi xadis yi ñëw di tëj riyaat bi di ñu wan li nga xamante ne moom la borom bi nag waajal waa saalihuuna yi borom riyaat yi waaw vrai riyaad ya nag muy ajjana ba nga xam ne moom la leen di dig buñ jógee fii lam leen fa waajal mu ne xan xadis mille huit cent quatre-vingt-deux wa anhu mu ngi koy jële ci moom bi saydina wa mawlana abu hurayra alxafidu euh, euh, alyamani wa addawsi rahimahullah annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hmm? awwalu zumratin waaw awwalu zumratin ah premier mbooloo daa ngi suratu zumar voilà pluriel la zumar <laughs> waaw wa siqa alladhina kafaru ila ila jahannama zumara <laughs> allahu akbar wal iyadu billah waaw mooy zumar mooy plurielu zumra mooy mbooloo yadxuluuna hmm, bi nga xam ne day dugg euh, aljannata aljana allahu akbar allahu akbar bi nga xamante ni day dugg aljana nu muy demee ala surati al qamar laylatal badr weer wi doon day nekk ci seen xar kanam ya day yor forme ci forme li nga xamante ne mooy alqamar weer wi laylatul badr mooy bu matee sëkk guddi gi nga xam ne day mat pleine lune bi fa muy gën a leere yàlla xam na daal bàyyi yow boo ko gëjee gis nag ndax lumière yu bari yeeg immeuble yeeg ak yëgadi ji sax xam naa ne ñun moom yëgadi la waaw ba boroom bi def benn ngay ngay ngay dawal oto wala ngay dox fenn nii ba tourner foo xamante ne nii dafa guddi gi gisoo dara nga jekk rek tourner rek dajeeg weer wi gis seen weer wi noonu ni mu ni mu rëy ak ni ko borom bi melal waaw xool daa am na benn tubaab boo xam ne moom ba ko gisee moom moom dafa yuuxu moom te mag la non du ko du ko ne pour wan ñu rek ni ñu yëgadee surtout pays occidentaux yeeg pays yi nga xam ne tamit ñoo mel man nañ nekk Afrique sax mais yooyu duñ ci bàyyeeti xel leen lin waaw <laughs> waaw Allahu akbar mu ne ñoom seen xar kanam yi seen xar kanam yi loolee lay lay lay lay lay lay mat Allahu akbar lay mel suura ci ci forme al qamar waaw mu ne summa alladhina yalunahum ñooñ ñi ñi muy mbooloo mi njëkk a dugg waaw waaw Allahu akbar léegi summa na yalunahum ginnaaw gi ñuy topp mbooloo moom di dugg biir àjjana ala ashaddi kawkabin ñoom moom li ginne tar ci ab eh, Hmm? bi nga xamante ne étoile boo xamante ne durriyin ha mu leer naññ ha leer leer naññ nañ naññ naññ naññ étoile yooyu nga xam ne da koy gis mu leer naññ ci kaw asamaan si allahu akbar ñoom nag ci noonee la ñuy eh, ñeneen ñi noonu la mel <laughs> xam nga leer kii bee gën leer ah weer wi moo gën a leer léegi boo tax ñu njëkk ñi ñoom noonu la ñuy mel waaw akbar ñeneen ñi nag ñoom ñooy mel ni li nga xamante ne nii mooy euh, comme na ngay dégg ca suuratu nuur xam nga warom noonu ko allahu nuuru samaawaati wal ard masalu nuurihi ka mishkaatin fiiha misbaax al misbaax fi zujaaja az zujaaja ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna la sharqiyatin wala gharbiya banim jeexe ca suratu nuur <laughs> waaw ay trente ba kon borom bi ne euh, yonent ne ñi leen topp ñoom comme boobu leer Allahu akbar noonu la ñuy sama ci asamaan si idaa ci leer waaw ni lool yi leere nañ surtout bu dee weer wi dafa toxu mooy fam nekk dafa lëndëm dañ ko muur léegi mu def yi étoile yu mag yi nag ni ñuy leere ñi ci leen tegu noonu la ñuy leere ci leer laa yabuluuna biir àjjana nag duñu fa xayta non duñu fa tuur ndox duñu mbéewal de wala yataxawwatuuna allahu akbar <laughs> waaw te duñu euh, euh, euh, duñu xayta wala yatarawatun wala yatfuluuna wala yat wala wala wala yat ah wala yatfuluun te ñoom duñu fa tifli non non ko def wala yamtaxituun te duñu ñendu waaw akbar waaw ah ñu ngi noonu du ñu fa ñandu allahu akbar allahu akbar amshatuhum seen peñe ya az-zahab ci woor wa mooy peñe yoo xam ne c'est en or dañuy peñe seen bopp ya c'est en or fii moom dañu koo tere moom waaw waaw innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah la ta'kulu fi aniyati adh-dhahabi wala fi sihafiha wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wala fi sihafiha gisoon nañ hadith sayyidatu sayyidina Hudayfa ki nga xam ne mooy euh, sayyidatu Ummu Salama radiyallahu anhuma yeneen saa salam ñoom ñu tere ñu lekk ci ndabu or ak plateau or ak assiette or ak tamit di ko utiliser mu ne bu dee ne leen ndax loolu yéeféer amuñu solo moo tax ko leen lahum ñoom la ñeel fi dunya ci àddina bu doyadi gii te gaaw a jeex waaw waaye nag képp ku muñ ci yéen julli ñi ba ko te yàlla tax yéen la ñeel borom bi dana la ko teeral teerale bu gën a mag bii foofu waxoon nañ le tur kese lañ bokk ci àllaaxira kon mu ne amshatuhum mooy mustu yi mustu mooy peñe peñ az-zahab ci or la wa rashuhumul misk warashuhum kanta li nga xam ne mooy seen suyeer yi mooy ñaq mais pas ñaq yi ñu xam ne waxoon naa la yooyu yëpp li ñuy lekk ak li ñuy naan yépp buy génn ci ñun man na bañ a am xet gu naqar xet gu naqari lay am ndax ñaq bu yàggee buy génn nii du xeeñ mais bu yàggee ci nit ki surtout yenn wàll yi day nekk loo xam ne nag day naqaree xeeñ day day xeeñ xet ga du neex waaye nag àjjana waxoon nañ le contraire bala waaw ñoom lañuy lekk kan naan buy génn ci sueur day sécrétion lay doon di comme comme comme buy génn waaw waaw di génn buy génn di génn di génn mooy day nekk li nga xamante ne mooy eh, seen ñaq bi gën a tedd te gën a màgg mu ne wa majaamiruhum al aluwa am na uluwa tamit waaw mooy wa majaamiruhum mooy seen lañuy ñuy eh, eh, kii cuuraaye waaw buxuur ja waaw al uluwa uluwa la mooy lan wala aluwa yonent ba saa saa ne udu tiib mooy bantu li nga xamante ne mooy euh, euh, kii bi euh, parfum bi nga xam ne moom mooy nekk leur seen affaire ko seen kii quoi allahu akbar ak tiib udu tiib bantu mooy bantu parfum kii yi nu mu cuuraay cuuraay bi ci boppam loolu la azwaajuhum seen soxna ya alxuurul ayn waaw moo ñi ci ëpp dañ fe ku ci amoon soxna fii ci kaw suuf ngeen faatoo ci ngëm yàlla borom bi na leen di boole voilà kon azwaajuhum waaye ëpp ñu seen soxna ya alxuurul ayn mooy ña nga xamante ne dañoo we seen bët yi dafa yaatu la cay weex weex tàll la cay ñuul ñuul kukk ala xalqi rajulin wahid ci kaw bindum benn nit mooy ñoom ñëpp ñooy tolloo imaamu Nawawi nag ca suuf mu ne qawluhu wax jërëjëf Aliou Saab Saab ne ala xalqi rajulin ci mbindum benn nit mu ne rawaahu ba'duhum mu ne ñenn ñi solo nañ ko bi fathil xaa'i mooy xalqi comme wa iskaanil laam comme niñ ko jàngee xalqi am na ñoo xam ne noonu lañu ko noonee lañ ko euh, solo xalqi mooy mbind. waaw mooy benn forme la ñor ñoo yor même amul kii moo gën a njool kii kii moo gën a gàtt kii déedéet ñoom ñoo bokk benn forme xam nga àddina bi da ngay gis ñoo xam ne ñi dañuy njool ñii gàtt ñii dëgg doomu ñii nàngam yooyu nag amu fa ñoom ñëpp waa àjjana ñoom ñëpp ñooy bokk même taille waaw mu ne waaye wa ba'duhum am na ñeneen ñoo xamante ne ñoom neneen lañ ko soloowe ba bi dammihima mooy xuluqi mooy ci benn jikko waaw nga xam ne ñoom ñépp ñooy yem mooy ñoom ñépp la seeni jikko set wecc fàttalakul jaaroon nañu ci mbalkaam yonent bi alayhi salaatu salaam nga xamante ne ke ku ci naan daldi eh, day set wecc am na nag yenn riwaaya ay xadiis yuy wax ne yonent yi alayhimu salaatu wassalaam tamit am nañu ay mbalka pour seen xeet yoo xam ne wute nag mbalkaa yonent bi alayhi salaatu loolu am na riwaaya yu koy wax voilà nga xam ne borom bi da leen di defal ñoom tamit ñu am ay mbalka yoo xam ne du toll ni bu yonent bi alayhi salaam yooyu am na riwaaya yu koy wax wallahu ta'ala a'lam bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u ma ma'aab léegi kon ñi nga xam ne ñoom mu ne wa kilaahuma xalqi ak xuluqi ñoom ñaar yooyu yëpp bu ci nekk ci ñoom ñaar saxiixu bu wér la voilà mooy koo ci gis mu jànge ko noonu mooy bu ci nekk riwaaya nañ ko noonee allahu akbar allahu akbar hmm? Allahu akbar waaw Allah <laughs> wallahu taala a'lam hmm? léegi mu ne lii xadiis bii de léegi oh, non lañ continue ala xalqi rajulin wahid ala surati waaw ci melo kan la ñuy mel mu ne ala surati ci melo abihim seen baay Adam sayyidina Adam alayhi salaam waaw Seydina Adama alayhi salaam suuram euh, la ñuy mel loolu la ñuy yor mooy lan sittuna ziraa sittuna ziraa mooy juróom benn fukki xasab waaw kuddi waaw gis nga sa loxo bi sa baaraam yi boo ko comme si ngay raxas booy jàpp rek hmm? raxasu farata bi catu baaraam yi ba ci tontu bi loolu mooy kuddi xasab lu toll noonu. léegi loolu boo ci tegee juróom benn fukk mooy soixante lu toll noonu fi sama ci kaw asamaan mooy taay la lay wax ci njoolaay waxu la largeur <laughs> mooy njoolaay <laughs> waaw noonu la ñépp di toll waaw waaw imagine soixante xasab coudée Allahu akbar hein nga xam ne bo léegi euh, loolu lu muy lu muy tollool ci mètre am na ñu naan entre vingt sept ñu ne trente am na sax ñu wax lool lu lool mais sauf ko problème bi fii euh, comme après niñ koy gisee boroom xam-xam yi al imaam al haafid na xajar wax ji mooy est-ce que waa sittuna ziraan mooy ziraawu kan <laughs> maam aadama wala ñun ñii parce que nit ñi comme li yeneen tibay saab saab wax loolu it di wane ne euh, addina bi mais addina bi dafa yàgg ko wax mooy maam aadam bi ko borom bi wàcc alayhi salaam comme taayam la woon surtout na ziraa yaa ngi imaginer loolu trente mètres ci suñu ñun suñu kii mètre mètre yaa ngi koy imaginer nit koo xam ne trente lay def yow imaginer fii immeuble yi nga xam dañ naan la trente lay def imaginer ko nan lay toll maam aadama noonu la noonu la njoole woon taayam loolu la woon yonent bi alay salaam ne ñu nit ñi noonu lañu meloon dañuy dañu ñu nag di wàññeeku seen seen mbind di wàññeeku di wàññeeku ba ni ñu toll nii waaw moo tax wax ji naan géant amoon na dañ naan lool kay moo raw géant <laughs> waay loolu dëgg la loolu xadiisu yonent bi alay saa saa moo ne maam aadama du mu ngi nii ñuy gis surtout na ziraan la waaw waaw nit ñi nag dañu ñu di wàññeeku di wàññeeku ba ni nga xam ne ci lañ toll nii yaakaar nga ne processus boobu processus bu simple bu bu bu bu gaaw ci ay at la jeex la la la am waaw waaw waaw kon loolu day wane ne euh, idées yi nga xam ne ñoo ñooñu naan tout le temps dama ciy taxaw parce que euh, nit ñi dafa dañu am tendance lool quoi waaw addina bi moom xam naa moom lu xew nag bu fitna amee rek ñu jàpp ne comme naa addina bi léegi mu jeex waaye ma ne fitna dafay yàgg de <laughs> yow yow yaa ngi imaginer xoolal ñi nga xam ne ñoo dund ah. li nga xamante ne mooy euh, jamono bi nga xam ne moom la ñuy saccage ñoo ñu jàppoon nañ ne ñoo ñooñu ku ci kiiwuloon da nga naan àddina bi xanaa tukki na waaw dëkku yonent bari saa saam ñu saccage ko ray yu bare bare bare mel ni asamaan si daa këpp ci kaw nit ñi waaw ak yi nga xam ne mexan yi nga xam ne ñoom la xeetu yonent bari saa saam traversé waaw ñoom la romb moom lañu romb ci ay nattu yoo xamante ne nit ñooña moom ñamu dal jàpp nañ ne ñenn ñi sax dañ leen a décimer waaye teewul àddina bi di fi ne borom bi eh, déedéet bu kenn jàpp ne yooyu wax nañ la dix signes ñu mag yi nga xam ne moom yi ñu fi tudd fi tudd ci fi yeneen saa saa tudd ko yooyu benn xaaju ci ñëw kon fii liñ la bëgg a wax mooy gis nga maam Adama ni mu tolloon alayhi salaatu wassalaam waaw nit ñi duñu deñiñ li yeneen saa saa wax waaw fa kullun am moo tax riwaaya beneen bi Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu doon na ko wax moom lañ moom la lañ doon wax léegi nii ne fa kullu man yadxulul janna ala surati Adam waaw képp ku dugg ta ba mu ngi ci euh, saxiixayni ñu naan xalaqa allahu aadama wa tuuluhu mu ne borom bi sayyidina Abu Hurayra mu nee na borom bi daa bind sayyidina aadama alayhi salaam tal njoolaayam taayam soixante la juróom benn xasab soixante coudées mu ne ginnaaw gi mu ne ko izhab fa sallim ala min al demal nga nuyu mbooloo mëla ci malaaka yi fekkay malaaka yu toog mu ne ko nag boo demee fastami ma yuhayyunaka tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatik ne ko damal nga nuyu leen te nga dégg te enregistré jàpp la nga xam ne moom lañ lay fay boo leen nuyooyee loolu mooy nekk sa fayu yow di nga xam ne ñu leen di nuyoo bu demee na leen nuyu yàlla xamal na ko nu leen nuyu mais ni ñi lay faye mooy noonu yàq sa xeet noon ngeen di faye nuyoo Seydina Adam ñëw fekk leen fañ nekk mu ne leen assalaamu alaykum kon loolu borom bi jàngal na ko du loolu la daan ko waaw <laughs> ah, moo tax taxiya day tokki tamit tontu waaw tontu nuyoo mu ne leen assalaamu alaykum yal na jàmm te boroom bi nga xam ne mooy jàmm yal na leen yàgg di dotti jàmm fa qaalu malaaka yi na ko alayhimu salaatu wassalaam assalaamu alayka wa rahmatullah waaw yal na jàmm nekk ci yow ak yéen mu mu ne fa zaaduhu ñu yokk ko wa rahmatullah wa rahmatullah bi ñoo ko yokk waaw delloo nañ ko lim leen ñaa ba pare ñu dollil ko léegi na yeneen saa sam ca la teg ne fa kullu man yadxulul janna ala surati adam képp ku dugg ajjana ci taayu maam aadama ngay am juróom benn fukki xasab alayhi salatu wassalam falam yazalil xalqu yanqusu hatta al an nit ñi dañuñu di wàññeeku hmm? ba léegi nii <laughs> waaw waaw waaw te boo seetlee ñu mel ni waa samut boo gisee seen kër yi dañ toloon nga xam ne ñii ponkalimaa nit lañu woon <laughs> ku ñoon suñu nit yii de grotte yooyu ñu doon dëkk non da xam ne ñii duñu woon suñu taay yi ah waaw waaw waaw waaw mais tamit mooy entre temps toluñ woon ni nga xamante ne nii mooy ni sëy naa aadam toloon waaw kon nag lool ci la ñuy xame ne képp koo xamante ne jàpp na ne mbir yaa ngi waala jeex moom hmm. mooy yow xamoo walla <laughs> te lii leen ko yóbbu mooy historien yi même al imaam al <laughs> wax ci hadis bi ci Fathul Baari <laughs> moom affaire bi dafa xaw lëtt ci moom quoi moom affaire bii nii dafa lëtt ci moom parce que xam nga lu tax parce que moom gëstukat la imaam al haafid na Hajar gëstukat la te historien yi muy waa ahlu taarix ak yooyu boo leen gisee ñoom ni ñuy waxee mooy yonent yàlla bi saa salaam ni leen gàttale seen diggante bi euh, seen diggante que ne kii ginnaaw kii kii wa ci tegu ba pare affaire bi gàtti lool loolu moom loolu moo indi lënt lënt ci moom waaw moo tax euh, mu naan <laughs> euh, Euh, mu ne wa yushkilu moo fekk bi mu ne imam tinde rahimahullah nee na li leen saa saa ne falam yazalil xalq yanqus dañu nit ñi dañu ginnaaw mbindeef yi di wàññeeku mu ne ay kama yazidu shakhs shay'an fa shay'an comme ni nit ki di yokki ndànk ndànk buy juddu loolu la bëgg a wax étage ñuy jaar nekk xale di màgg di màgg léegi imaam al-Hafiz Ibn ne wala mu ne walaa yatabayyanu anna dhalika fiima bayna saa'atayni wala al-yawmayni hatta idha kathurat al-ayyam tabayyan mu ne loolu nag du feeñ nit ki buy buy màgg noon mën na bañ a feeñ ci moom ñeneen ñi ñoo koy seetlu ñu dëkk ak moom sax léeg-léeg du ko seetu waaw du ñaari waxtu wala ñaari fan yooyu day il faut fan yi bari ba ni nga xam ne ci la ñuy seetloo nag loo xam dootul dëbb si mën ñi dëkk ak moom ak boppam que ne moom affaire bi leer na mu ne naka noonu àtte bii mooy wàññeeku bi noonu la woon noonu la demee. waaye e, e, al imaam alhamna jar ne wa yuskilu ala hada waxu imaam al kii nag ak kii bii li nga xam ne moo koy xaw a daal mooy que li nga xam ne moom maa yujarul amin asaaril umam as-salifa te diyaari samud li nga xam ne moom lañu gis ay vestige mooy jeexitalu xeet yi yu jiitu woon comme waa samud waa kër Seydina alayhi salaatu wassalaam mu ne fa inna man masakinahum ndax seen dëkkuwaay yi tadullu ala anna qaamatuhum lam takun mufrita at-tuul ala hasbi ma yaqtadihi at-tartib as-sabiq mu ne ñoom seenuk euh, njool seenuk taay nekkul woon lu jiggi daya lool parce que boo jëlee trente ak ñoom boo parce que boo gisee seen dëkkuwaay yi dëgg la bon ñoom ngandoon nañu quoi ya mooy amoon nañ taay bu kii mais boo ko boo ko tegtalee boo ko boo ko natt boo ko jëlee def ko benn genre analogie ak Seydina Adama alayhi salaam li nga xam ne gars yi dañ lay wax ne yàgguñu noonu waaw historien yi la koy wax waaw moo tax moom mu naan ala hasabi tartib ala hasabi ma yaqtadi tartib as-sabiq mooy bi ñu tegtale ne yonent bi bi yonent bi ba at moo ci am loolu mooy problème am boo jëlee loolu. mooy même bu dee ne jàpp na li ma am nit kiin di wax nii mais bu mais affaire bi mooy euh, diggante trente mètres ak ñee boo gisee ñoom seen dëkkuwaay même bu dee ne ñoo ñu ëppoon ñun waaye mooy ak gul fuuf ngan di trente mètres yooyu jegewul yooyu léegi kon mooy loolu nan ñu demee noonu ah ba wax ñekk <laughs> boobu waaw mu ne wa anna zamana alladhi baynahum wa bayna adam duna zamana alladhi baynahum wa bayna na hadhihi al umma mu ne te digganteem ñoom jamono ji nga xam ne moom lañu ñu feeñ waa samut ak seen diggante seen aadam moo gën a hmm, euh, euh, duuna nekkul euh, duuna moo gën a jege moo gën a tuuti zamaan bi nga xamante ne moo nekk diggante ñoom ak suñu xeet bii waaw mu ne walam yazhar li ilal an ma yuzilu hada iskal mu ne man ba léegi ma imam alxaam na xajar hadis bii nii moom ba léegi man lu ko teggi mooy lënt lënt bi ma ci am moom ba léegi man trouvé uma ko la ngaan ñun walillahi alhamdu wal minna Euh, euh, wal ilmu indallah ñun borom bi moom xéewale nañu ne loolu dal waaw parce que xam nga lu tax mooy historien yi waa ahlu taarix ma ne yooyu ñuy nettali ak gàttal ko loolu moo demewul noonu c'est tout à fait simple waaw c'est tout à fait simple que ne mbir yi gàttewul noonu yonent yi ku jàpp ne par exemple ñi ñu gàtte waa diggante maam Ibrahima de moom ak Seydina eh, Muusa nangam la diggante eh, alayhi salaatu wassalaam diggante Seydina Nuux ak Seydina eh, Saalih la foofu la erreur bi nekk foofu la erreur bi nekk waaw gis nga alxuraan dañuy wax seen histoire mais nekk fi di dugg ci détails yu at nangami at ak loolu ndax lool xam-xamam mu ngi ci yàlla dëgg-dëgg waaw te lii yonent saa saa wax nii la lii mooy dëgg que ñoom mooy nit ñi dañuy wàññeeku par ndànk-ndànk waaw te loolu ku yaakaar ne ci milliers d'années yu ndaw la xew mooy yow xamoo li xew wal ilmu inda allah wallahu taala aalam léegi mu ne kon nag mu ne wa fii kon muttafaqun alayhi kon eh, eh, dane woon eh, ala xalqi rajulin wahid ala surati abihim adam sittuna zira'a hmm? ci mbindu benn nit ci seen Euh, melo seen baay aadam muy soixante xasab fi sama ci asamaan mooy ci taay njool muttafaqun alayhi ah, mu ne wa fi riwaayatin euh, am na ci riwaaya lil Buxaari boo xam ne imaamul Buxaari rahimahullah moo ko solo wa Muslim ak imaam Muslim rahmatullah alayhima ba beneen ndax bee ñu jógee nee na muttafaqun alayhi mu ne aaniyatuhum fiiha dhahab foofu yeneen saa saam dana seen ndab ya fiiha ci biir àjjana dhahab or la warashuhum seen li nga xamante ne mooy seen ñaq ya almisk mooy parfum la wali kulli wahidin te ñeel na képp kenn ci waa ajjana minhum ca ñoom zawjataani ñaari soxna lool am na riwaay yuy wane comme niñ koy gisee après insha allah xam naa jotaay bii di ñëw ndax timis bee ngi dugg nii quoi voilà dañuy jeexal lii rek après tout bii di ñëw ñu def taxrij bi foofu insha allah alhamdulillah mu nekk ci nekk ci ñoom ñaar am nañ zawjataani ñaari soxna ci doomu aadama yi alayhimu salaatu wassalaam waaye loolu mooy minimum minimum parce que amoon ñeent nag kooku zaw wetaani la non ki amoon ñett nag te ñoom ñoom ñu gëm yàlla génn doo ñu génn àddina ci ñu gëm yàlla borom bi boole leen ëllëg kooku ñett la ñaar la yen non mu ne yuraa dees na gis muq saa suuqihima mooy yuq seen yeel xam nga yeel day am yax comme bon bu ñu kon naat table lool mooy comme pour pour pour gar gi yombal mooy gaa yi nga xam ne dañu bëgg ndawal ah mooy mooy muq yuq yuq lay nekk ca biir yax ga mooy yax gi li ca biir xam ne léeg-léeg gaa yi am na ñoo xam ne wala ne nekk di ko muucu ndax nee nañ daa neex <laughs> wala gaa yi bu dee aw nag laa yooyu gaa yi jël loolu noonu daal di koy togg def ko defal leen ay cuillères yu ndaw ci yenn restaurant yi nga xam ne nee nañ c'est nga xam ne yooyu gaa yi di ko ñuqi di ko di ko jël di ko lekk muqu muqu mooy lay nekk ci biir yax ga <laughs> mu ne loolee hmm, lay nekk ci lan mu ne suuqihimaa seen yeel ya min waraa'il lahmi ca gannaaw mooy seen deru yaram yi seen suux yi minal husni dañ koy gis ndax rafetaay ndax transparent ak leer gi ñu leer waaw mooy yére yañ sol yaram yeen laal la defal nëbbul sax la nga xam ne mooy la nekk ci seen biir yax ya tel naa ni ñu rafet laxtilaafa baynahum amul ak wute seen biir du nekk àjjana polémique yi voilà yi ngay gis rek yu ven yeeg yi am yi nga xam ne sax ay polémique la yu am solo ay du tudd bu boobaa du tudd polémique ay wute yoo xam ne sax yu jaar yoon la yu lislaam nangu la euh, loolu rek du am ci ñoom waaw laxtilaafa amuñu wute baynahum wala tabaawut amulot ndax foo gisee ak ak bañante parce que foo gisee wute li ci ëpp fi muy yóbbu ay nit mooy dañuy dem ba kii jàppal kee lu bon kii jàppal ko en tout cas mere jàppal ko sax léeg-léeg en kee jàppal ko en ndax wute gu bari mu ne wala tabaawut loolu amul bañante qulubuhum seen xol qalbun wa benn xol lay doon